بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi muslu ci ayu seytaane ayu seytaane wa shirkihi ak ak bokkaaleem baraana ku dugg ci bokkaale fekk seytaane moo la ca dugal moo ko rafetal ba rafet ci yow hudhud bi mu ñëwee ci Suleymaan di ko nettali lam ca dëkk bu ñu wax Saba dane ko fekk naa jigéen foofa ak aw nitam ñuy jaamu ab jant bàyyi yàlla wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna lishamsi min dunillah lam ca teg nag mooma yitteel mooy wa zayyana lahum cheytaanu amalahum mu ne cheytaane moo leen rafetal seen jëf ya kon bokkaale ki koy def cheytaane euh, moo ko ko rafetal ndax bokkaale lu ñaawa ñaawa ñaaw waaye nag léeg-léeg cheytaane day day fekk lu ñaawa ñaaw mu jox la ko ci portale boo xam day rafet ci yow moom la yàlla wax naan afa afaman zuyina lahu suu amalihi fa raahu xasana ndax koo xam ne dañ ko taaral dañ koo rafetalal ñaaw jëfam mu gis ko jëfam jooju nga xam daa ñaaw mu gis ko léegi ci image lu rafet fa raahu xasana loolu nag day mel ne danga naan waaw lii nu mën a nekke mu tontu ne fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha yàlla mooy réeral ku ko soob waaye mooy gindi ku ko soob moo tax bu la gindee moom suñu borom subhanahu wa taala image yu bokkaale yi da leen di gis ci ni mu doone dañuy ñaaw ci yow lool image yu tawxid ak lépp lu ko laal da koy gis ci na mu doone day rafet ci yow lool moo tax borom bi subhanahu wa taala ne xababa ilaykum al iman walakin allah xababa ilaykum yàlla moo leen bëggloo liimaan yàlla moo leen bëggloo nag li muy tekki mooy kon yow bu la yàlla bëggloo wutoon doo bëgg wa zayyanahu fi qulubikum moom imaan bi ci seen xol waaye moo leen bañ loo li nga xam ne moo di kéefar bañ lool li nga xam ne mooy génn topp bañ lool li xam ne moo di ak mooy yàlla wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan moo ne ñooñu yàlla bëggloo ngëm taaral ko ci seeni xol bañ loo leen ak kéefar ko génn topp ak mooy yàlla ñooña ñoo gindeeku ulaayika hum rachidun waaye nag ñoo ko ndax ci seen kàttanu bopp la mu ne déedéet fadla min allahi wa ni'ma loolu gëneel la lu bàyyi ko ci yàlla nekk itam li nga xam ne moo di xéewalam kiy eh, lu dul yàlla na jàpp ne cheytaane lay jaamu gis nga ibrahima nee na baay bi laa taabudu cheytaan inna cheytaana kaana lirrahmani asiya yàlla ci boppam nee na xanaa dama jëlut ci yéen ci ngeen bañ a jaamu cheytaan alam ahad ilaykum ya bani adam an laa taabudu cheytaan innahu lakum aduwwun mubin kon mi ngi ko min sharri shaytaani wa shirki wa an aqtarifa ala may fàggu ak may fàggu al iqtiraaf mooy al iktisaab may fàggu lan su lu ñaaw ala nafsi ci sama kaw bakkan loolu itam maa yàlla nga musul ma ba duma ñaaw di ko fàggu ci sa ko sama kaw bakkan waaw ndax kat li nga fàggu ci lu ñaaw sa bopp dong dong dong ci lay ci lay borom bi nee na wa man yaksib wa man yaksibu isma fa innama yaksibuhu ala nafsi aw ajurrahu ma koy bijjël moom lu ñaaw ila muslimin di ko jëme ci ab jullit wala may jël lu ñaaw di ko yóbbu ci ab jullit bul mën a tooyaw suñu borom subhanahu wa may fàggulu ñaaw bëgg naa nga musal ma ba duma fàggul sama bakkan lu ñaaw waaye nag ma musal tam ba duma jël lu ñaaw di ko jëme ci ab jullit kon euh, ñaan googu ak ñaan la goo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, daf ko daan jëfandikoo mu bokk ci azkaar yi nga xam ne moom la ñu daan doon ko leeral Euh, moom nag al imam Tirmidi moo ko euh, solo Abu Daawud itam noonu te it wax yàlla euh, ñëw na ci sanad boo xam ne sanad bu bu wér na su ko defee kon mën na noo jéem taxawlu foofu ba beneen yoon xanaa ah kay li ci topp muy fukkeel ak ñaar bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul danañ ci jaar bu subaa ñu gën ko leeral bala ñoo dugg ci ñaan gi ci suuf eh, maa ngi tàmbalee ci turu yàlla ci lépp loo xam ne moom laa nam ci turu yàlla laa koy tàmbalee yàlla man mu ne alladi yàlla mi nga xam ne la yadurru du lor du maas mi asmihi ànd ak aw turam shay'un dara laa yadurru shay'un maanaam dara dara dara dara du lor ma asmihi ànd ak aw turam maanaam lépp loo xam ne yàlla nga ca jëfandikoo aw turam loola la ca doon tooke la ca doonoon aw ay lépp day dañ kon yàlla mënta ànd ak lor lépp lu ànd aw turam lor ja day dañ bismillahi alladi laa yadurru ma asmihi shay fi l ardi wala fi sama bu dee ci asamaan noonu la tëdde aw turam du ànd ak dara di lor niki noonu itam bu dee ci kaw suuf itam noonu la demee fi ardi wala fi sama kama anna ahla ardi fi l amni wassalaama bi barakati ismillahi taala wa musaahabatihi boo gisee waa suuf nekk ci sécurité nekk ci kóolute nekk ci jàmm loola ma ngi leen juddoo ma ngi leen jaare ma leen bawoo ci barkeb turu suñu borom yi nga xam ne dañ koy faral di jëfandikoo ak di àndaaleeg moom noonu itam waa asamaan képp ko xam daal yaa ngi ànd ak turu yàlla di taqoo ak moom na nga xam ne dara dara dara mënu laa lor wa huwa sami amu ne yàlla mooy ki dégg lépp lu ñuy dégg waaye al alimu mooy ki nga xam ne mooy ki xam lépp bismillahi alladi laa yadurru ma asmihi shay'un fi l ardi wala fi lsama wa abu daawuda moo génne xadis boobu alimam Tirmidi noonu ak ibnu maaja eh, ku mel ne eh, eh, ay ibnu maanaam benn base bokk na ci ñi jàppee bi xadisun xasan la nasalullah subhanahu wa taala an yuwaffiqana lima fihi alxayru wa saada

رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام بالمذاق